Seydina Wakiya moom soloo ko rahimahullah jële ko ci Ibrahim ibn Tuhman walaf luhu mu ne terme terme yi nga xam ne expression bi nga xam ne moom la utiliser fi hadis boobu muy bu Wakiya bi Seydina Wakiya rahimahullah mu ne inna awwala jumu'atin jumi'at fi al-islam ba'da jumu'atin jumi'at fi masjidi rasulillah bil madina la jumu'atun jumi'at bi juwaasa qaryatun qaryatin wala qaryatun min qural bahrayn mu ne loolu axrajahu abu daawud mu ne kantaa riwaaya imaam Waki' bi mu jële ko ci expression terme yu utilisé mooy li këne première ajjuma bu ñu def ajjuma julli ajjuma dajale ci nit ci lislaam ginnaaw ajjuma yonent bi alayhi salaatu salaam dajale saxaaba yi ci jàkkaay yonent bi alayhi bil madina madina la jumaatun mooy àjjuma bi nga xam ne jumaat bi juwaasa lañu julli juwaasa dëkk boobu di benn dëkk ci dëkku Bahrayn mu ne Seydina Abu Dawud as-Sijistaani moo ko solo mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Rajab ba léegi wa naka noonu rawaahu ibn al-Mubarak ña Abdullah ibn al-Mubarak naka noonu la ko solo wa ak ñeneen an Ibrahim ibn Tuhman ko ba léegi ci Ibrahim ibn mu ne nag léegi conclusion fa tabayyana bi daalika anna al mu'aafa wahima fi isnaadi alxadiis wa matni wa sawaabu riwaayatu aljamaa an ibrahim ibn tuhmaan mu ne fa tabayyana gis nga mu leer nag nañ léegi këne al mu'aafa biñ la wax moom dafa juuma wahima al mu'aafa ibn imraan wahima dafa def def la fi isnaadi alxadiis yi dafa juum ci non seulement ci sanad bi mooy càllale xadiis bi da ci juum ndax moom kan la wax moo ko wax imaam dane euh, ci Seydina Abu Hurayra lañ ko jële alors que Waki' Abu Amir al-Aqadi Abdullah ibn al-Mubarak ak ñeneen ñoom ñépp ñu jële ko ci même personne bi nga xam ne ci la muafa jële di kan Ibrahim ibn Tuhman ñoom ñu ne ci sëy moom mu jaar ne ci kan la ko jële ci abu jamra mu jële ko ci abdullah ibn abbas pas abu hurayra kon loolu mooy wane dafa juum moom ci sanadam ci càllale bi moom almuafaada ci juum ndax waaye ponkal yu toll ni ñoom imaam waqi' shakawtu ila waqi'in soo ahifdhi nekkoon sëriñu imaam ash-shafi'i bu mag boobu ñoom sëriñu ñoom imaam ahmad bu mag boobu ñoom sëy naa waqi' bi al-Kufi rahimahullah ci Abdullah ibn al-Mubarak allahu akbar ñii ñépp Abu Amir allahu akbar ñii ñépp dëppoo ne ñoom mbir mi fii la al wax loolu moo tax mu ne dafa mu leer nag këni al-Mu'afa dafa jum wahima fi isnaadil xadiis dafa def def le ci non seulement ci càllaleb xadiis bi waaye wa matnihi ak même même même même xadiis bi muy euh, le le le le contenu de de de de de la hadith du de de la tradition prophétique de sa hadith da cee juum mu ne was sawaabu ndax ci la wax moom Makka la wax mu ne was sawaabu li nga xam ne mooy dëgg mooy riwaayatul jami li jub mooy li nga xam ne moom la mbooloo mi yépp ñeneen ñépp daldi solo jële ko ci même sëriñ bi Ibrahim ibn Tuhman kon loolu. moo tax ma ne la woon defal ndànk xuliqal insaanu min ajal loolu njuumtale ci ki ko nettali mais du Makka ndax Makka gis nga ko jàll nga fa gisoo fa fenn te sax c'était impossible honnêtement la nag imaam al-Hafiz Rajab muy continuer mu ne wa ma'na al-hadith anna awwala masjidin jumi'a fihi ba'da masjidil madina masjidu Juwaasa mu ne li nga xam ne nag la xadis biy tekki ndax xadis bi damay dégg rek ne acca commencé naa kii ah lan moo tax moom ay ay ay ay ay suraaxul xadis ñoo xam ne seen spécialité mooy saraax xadis mooy xadis du ay affaire yoo xam ne ku nekk day tëb rek jàpp ne man xam naa ko ah acca bu ma xamee baat yi nii rek jeex na du lool de bu doon loolu nga foog ne moos ay fatxul baar yi jar na ngandal yi muy toll nii bu doon ne noonu la yombe ah ak xam-xam beeg takk baat yeeg fiq beeg luga beeg lépp nga man ko <laughs> xam taxriij beeg yooyu yooyu yépp loo moo tax ñu ilmul riwaaya wa diraaye ngay boole léegi moo tax mu ñuy wax nag léegi balaa sama classe gee daal di ñëw rek jàpp na ñoom kon xam na ñun deme mu ne leen nag def leen daal wa maana alxadiis li xadiis biy tekki anna awwala masjidin jumi'a fiihi ba'da masjidil madina masjidu juwaasa mu ne li xadiis biy tekki mooy ne jàkka ji nga xam ne fa la njëkk jullee dajale fa nit ñi julli fa àjjuma ginnaaw jàkkaay yonent bi jàkkaay madina bi mooy jàkka ji ñu naan di nekk juwaasa foofu la ci Bahrain mu ne wa laysa ma'naahu anna al-jumu'ata allati jumi'at bi Juwaasa kaanat fi al-jumu'ati ath-thaaniya min al-jumu'ati allati jumi'at bil Madina kamaa qad yufhamu min ba'di alfaazi ar-ruwaat fa inna abda qaysin innamaa wafaduu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam aam al-fath kamaa dhakarahu ibn Sa'd an Urwa ibn Zubayr wa ghayrihi an wa ghayrihi léegi mu ñuy leeral ba léegi moom imaam na ibn rajab bala ñoo tombi ci kàmb gu ñu waruloon a dugg mu ne ñu raximahullah walay sa maanaahu li muy tekki ba léegi xadiis bi tekkiwul ne këne àjjuma gi nga xam ne lañu julli juwaasaa ci dëkk boobu ci Bahrayn ni mooy yonent ma deuxième a ajjuma dafa julli benn ajjuma ajjuma ja ca jegu ñu daal di julli juwaasaa mu ne du loolu de tekkiwul loola kamaa qad yufham comme ni nga xamante ne dees na ko mën a comprendre ci lenn ci terme expression yenn riwaaya xadiis bi version xadiis yi tem nga comprendre ci noolu mu ne déedéet déedéet déedéet du lool de ndax Abdu Qays bii dëkkoon Juwaasa foofu la ci Bahrayn mooy ña fa dëkkoon ñoo tuddoon Abdu comme ñu ne wolof yi ñu dëkk euh, Dakar wala Ndar ci benn partie wala Kajoor wala yooyu jo euh, séeréer yee dëkk Saalum ak yooyu joolaaye dëkk Casamance ainsi de comme loolu la rek mu ne waa Abdu Qays ñoom innama wafadu li am ba des mooy ne ñoom ñu ngi def délégation ñëw ci bi aleyhi salaatu wassalaam amal fathi année bi nga xam ne ci la ubbi màkk muy huitième année bi ginnaaw gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam loolu na leer ne bul fo bu kenn def def jàpp ne dañoo julli àjjuma bu njëkk bi jàkkaay yonent mi alayhi salaatu salaam comme ci jamono yii ci fii nii ñu nekk rek ca àjjuma ba ca tegu ñu julli ko foofu non non non non jàll na ci kanam mu ne comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Ibn Saad tudde jële ko ci Urwa ibn Zubayr ak ñi nga ak ñeneen ñu dul moom radiyallahu ta'ala anil jami' loolu benn mise en mise au point la beneen mise au point. mu ne wa laysa al muraadu bihi aydan ba léegi li ñu jublu ci xadiis bi ba léegi du ann awwala jumu'atin jumi'at fi l islaami fi masjidil madina bu ci comprendre yawit foog ne ajjuma gu njëkk gi njëkk a julli mooy ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga moom dama ne mais yow sa lii dafa contradictoire sànq yaa nga ne imaam Ibn Sa'd nee na ci waa diiraanuu na fa lañ fara ko julli dabee mu daal di ko fay julli mu ne fa kaanat awwala awwala jumu'atin sallaha bil madina mooy première ajjuma boo xam ne moom la julli foofale ci waañaan bani Salim ibn Awf mu ne la moo tax mu lay mettre mise point beneen ngir leeral ngir nga bañ def def le tombe ci kàmb goo waru woonu dugg beneen mu ne wa laysa al muraadu bihi ba léegi liñ ci jublu du anna awwala jumu'atin jumi'at fil islam këne ajjuma bu njëkk yu ñu julli ci l'islam fii masjidin nabi masjidil madina këne ci jàkkaay madinatul munawwara bu yonent mi alayhi salaatu wassalaam foofu la du loolu le du loolu fa inna awwala jumu'atin jumi'at bil madina fi naqi'il xadimaat qabla an yaqdama an nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al madina wa qabla an yabna masjida mu ne ay waay waay akbar mu ne déglul nag déglul loolu tekkiwul ne ajjuma bu njëkk ci aj kër jàkkaay yonente mi alei satu lañ ko julli lii masjid la la wax seetlu terme yi masjid mu ne kon loolu tekkiwul loolu ko ne ci jàkkaan ji la njëkk a jullee ajjuma ndax kat dëgg dëgg ja fi juli njëkk a jullee àjjuma mooy Madina ci bërëb buñ naan naqiyool xadamaat comme ko wax waxoon ko sànk ci riwaay kat Ka'b ibn Malik bi nga xam ne moom la doom jële ci moom di Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik te imaam ibn Isaaq ci la waxoon haddathani Muhammad ibn Abi Umaama ibn Salim ibn Hunayf an abi Abi Umaama an Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik annahu qaala kuntu qaa'ida Abi Ka'b ibn Malik mooy imaam ibn Ishaq hadis boobu waxoon defoon nañ taxrij bi sànq biñ koy wax te ne ñoom imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi ñoom ñooñu soloo nañu ko euh, euh, Ibn Maaja ak ñi ci def moom la lay wax nii këne loolu mooy fa inna awwala jumaa jumaa bi njëkk a julli ci Madina naqi'ul xadamaat la mooy bërëb boobu noonu ñu la waxoon fi hazmi nadiiti min harrati bani bayaada yuqaalu lahu naqi'ul xadamaat mu ne foofu la qabla avant même an yaqdama nabi loolu mu ngi doon wax As'ad ibn Zurara la Ka'b ibn Malik ne moo leen fa dajale woon moo tax saa bu ma déggee noddu àjjuma ma ñaanal ko sallaytu alayhi li annahu awwalu man jamma mooy ki njëkk a dajale bina bil madina fii hazmin nabi mooy ki ñu fa njëkk dajale mu ne loolu avant yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñëw la wa qabla bien avant an yabna an yabniya muy tabax moom alayhi salaatu wasalaam masjidahu jàkkaam jooju di masjidu madina euh, euh, yal na yàlla def ñu daal di koy dem ziyaare ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne moom imaam alxaafiz ibn rajab tey moom ñu ngi ci imaam alxaafiz ibn rajab ci lañ ne tey masala mi moo ñu koy regleel allahu akbar teg nañ ko ci loxo ku ko jar yadullu muy continuer yadullu ala zalika liy tegtale ma wax que ne mooy que ne ci naqiyul xadamaat mu ne li koy teg la moo xadiisu Kaab ibn Maalik mooy biñ la wax sànq loolu la ci xaratu bani bayaada foofu loolu imaam Ahmad wax nañ la solo nag Abu Daawud ibn Maaja ak ñoom jële ko imaam ibn Isxaaq moo ko solo mu ne war waa Abu Isxaaq al-Fizaari mu ne abu isxaaq alfazaari moom soloo na ci kitaabu siyar boo xam ne moom moo ko bind abu isxaaq alfazaari jële ci imaam al awzaa'i bi ñu la waxoon sànq am man xaddata mu jële ci ki ko nettali annahu qaala mu ne ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mus'ab ibn umayr al qurashi ila al madina qabla an yuhaajira an nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ijma' man biha min al muslimin thumma anzur al yawma alladhi tujammar wala tujmaru tujammaru fihi al yawm li sabtiha fa idha mala an nahar an shatrihi fa qum fihim thumma tuzallifu ila allah tu but bi rak'atayn mu ne kon abu ishaq al fazari dafa solo jële ci imaam abdurrahman al awza'i Euh, rahimahullah alimu Shaam moo nekkoon fu réew Syrie Shaam mu jële ci ki ko nettali mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni Mus'ab ibn Umayr al-Qurashi Mus'abul Xayr radiyallahu anhu wa ardaa Madinatul Munawwara comme émissaire laata muy gàddaay moom alayhi salaatu wasalaam li mu ko yónnee mu ne ko nag dajaleel jullit ñi foofu nga jullee ñoom mooy nga dajale leen àjjuma mu ne ko nag nga xool bés bi nga xam ne ci la yahuud yi di dajaloo ngir di waajal seen sabaat bi mooy ndax euh, yahuud yi seen sabaat bi àjjuma lañ koy waajal ngay gis ñuy nduggee ko def yooyu di dajaloo di waajal seen sabaat bi di seen euh, feetu semaine mu ne fa ida maala nahaaru bu euh, kii bi bu euh, mu tuddee guddi gi bu bu bu bu bu bu euh, jour bi jéngee an shatri mooy bu jant bi nee ci digg bi ba jéng commencé comme zawal faqum fihim jógal ci ñoom taxawal ginnaaw bi nga daal ngeen daal di julli ñaari ràkka loolu la imaam al-Fazari daal di Abu Ishaq al-Fazari di solo ngir wane ne loolu kon jullit ñi kon seydna Mus'ab ibn Umayr radiyallahu taala anhu wa da ko doon def ci ndigalu kan alayhi salaatu wassalaam kon léegi qaala imaam alxaafiz ibn rajab raximahullah ba léegi mu ne qaala wa qaala zuhri fa jamaa bihim Mus'ab ibn Umayr fi daarin min duuril ansaar fa jammaa bihim wa hum bid'ata ashar qaala al-Awzaa'i wa huwa awwalu man mu ne imaam az-Zuhri ci naka noonu ci la leen Seydina Mus'ab ibn Umayr daal di euh, boolee jullee ñoom àjjuma ci benn kër ci këru waa mu daal di fay jullee ñoom àjjuma te ñu ngi nekkoon bid'ata ashar bid'at treize lay commencer ashar lañ wax treize jëm bu doon bidaa rek trois jëm neuf kon ñu nekkoon treize wala jëm dix-neuf mu ne imaam al-Awzaa'i nee na rahimahullah wa huwa awwalu man jamaa binnaas ki nga xam ne mooy euh, kii nu ma tudd euh, Seydina Musa mooy ki njëkk dajale nit ñi jullee ñoom àjjuma ci ndigalu kon kan alayhi salaatu wassalaam léegi imaam Ibn Rajab rahimahullah mu ne waqad axraja ad-Daaraqutni mu ne imaam ad-Daaraqutni daal di nay ad-Daaraqutni benn quartier la woon bu ne woon Irak diir Bagdad Bagdad ad-Daaraqutni boroom sunan bi fahlun min fuhuulil ulamaa moom imaam ad-Daaraqutni imaam al ibn Rajab ne rahimahullah imaam ad-Daaraqutni daal di nay solo azunnuhu fi afraadi foog naa ne ci afraadam yooyu min riwaayati ahmad ibn muhammad ibn ghalib al bahili jële ci riwaaya ahmad ibn muhammad ibn al bahili ibn ghalib al bahili mu ne haddathana muhammad ibn abdullah abu zayd al madani mu jële ci al mughira dem ba ci imaam az-zuhri an ubaydillah ibn abdullah an ibn abbas mu dem ci abdullah ibn abbas qaala mu ne moom seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma adina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil jumu'a qabla an yuhaajir wala udina udina wala rasulullah mu ne digal nañu jox nañ digal yonent mi aleyhi salaatu wasalaam ci àjjuma laata muy gàddaay waaye walam yastati rasulallah an yujammi'a bi Makka waaye nag yonent mi aleyhi salaatu wasalaam manul woonu julli àjjuma Makka ah, conditions yi moom ñun xam nañu ko minoritaire lañu woon gis nañ ni kuffaaru Quraysh ñi doon persécuter ñi gëm à leur tête aleyhi salaatu wasalaam kooku mënoo fa woon gisoon nañu ba ñoom Sa'd ibn Abi Waqqas doon nëbbatu ci seen xur yi di julli bañ fa dajee ñu daldi jote ñoom ba mu dóor ci kenn lexu géléem yax buy nekk ci lexu géléem mu fëgg ko kenn ki mu daldi kii am nañu ne ibn xatal la woon moom la fëggoon ci kii bi lex bay nàcc yéy la dóoroon kii bi ci bopp lexu géléem gi euh, kon gisoon xam nañ li tax mu ne kon imaam ibn abdullah ibn abbas ne waaye walam yastati rasulullah yonente mi alayhi salaatu salaam manul woon an yu jamia bi makka manul woon a dajale def àjjuma julli àjjuma makka wala yubayyina lahum te tamit manu leen ko woon a wax di leen ko leeral leeralu leen ko woon waxu leen ko wa kataba ila Mus'ab ibn Umayr mu bind nag Mus'ab ibn Umayr mi nga xam ne radiyallahu anhu yónni woon na ko Madina te foofu amoon na nit ñu ko gëm mu ne ko amma ba'd fanzur al yawma alladhi tujammaru fihi al yahud li sabtihim mu ne ko xoolal ne ko amma ba'd loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam xutbaam bi amma ba'd du summa amma ba'd ah, déedéet wala wa amma ba'd non bu dee ne sunna rek nga bëgg a topp amma ba'd la loolu moo tax bu ñuy commencer ngay gis ni ñuy commencer après ñu ne amma ba'du siiratu rasulillah ainsi de suite mooy ndax loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax amma ba'd ñoo tax imaam al-Hafiz al Buxaari rahimahullah mu def bunt boo xam ne amma ma waaw akbar amma ba'du kon mu ne amma ba'du mooy pour introduire jóge mooy li nga xam ne am na ñu ne mooy faslal xitaab bi yonent yàlla Daawud doon wax wa bi ko yàlla joxoon mooy li nga xam ne mooy séparé entre li nga doon introduction bi nga doon def ak wax ji nga bëgg kii nag bi nga war a def mu ne fanzur kon yow Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam bind ko lettre ne ko xoolal bés bi nga xam ne ci la yahuud yi di dajale di dajaloo ngir waajal seen sabaat bi mooy seen san bi dañu am feet bu dee ñi nekk France moom dinañ xam luy sabaat waaye Sénégal mën nañ ko bañ a xam mooy ne euh, àjjuma da ngay gis ci suuratul Baqara bari na seen sabt boobu sabt yi mooy ne feet la ci ñoom comme ñun àjjuma ñoom ndax am rituel yu bari yuñ ciy def ay du ñu yéeg ascenseur du ñu yéeg yu bari yoo xamante ni dañ koy waajal nekk en famille ak yu mel noonu mu ne nag xoolal bés bi nga xam ne ci lañuy dajaloo ngir waajal seen bés boobu di samedi mu ne fa ajmi'u nisaakum wa abnaakum dajale ci seen jigéenu julli ñi ak góor ak doomu jullit ñi ak yéen fa ida maala nahaar an shatrihi inda zawali min yawm al jumaa fa taqarrabu ila allah bi rak'atayn bu jant bi jéngee nekk au zénith ba jéng mooy zawal ci jénge ci bésu àjjuma euh, julli leen ci yàlla sàkku leen jegewu ci seen borom bi rak'atayn ci julli ñaari rak daf ko pour jege seen boroom qaala mu ne fa awwalu man jamaa Mus'ab ibn Umayr xatta qadima rasulullah almadina fa jamaa inda zawaali min az-zuhr wa azhara dhalik mu ne kon loolu ki njëkk dajale àjjuma mooy Mus'ab ibn Umayr ba ni yonente mi aleyhi salaatu bi ñëwee madinatul munawwara daal di dajaleeg ñoom ca zawaal mooy ci zuhr heure zuhr ba pare nag mu daal di koy feeñal ndax foofu dañ fa am euh, doole waaye léegi est-ce wax ji moom wér naa am wirut mooy lii nii gis nañ ne ab Daaraqutni moo ko solo riwaayat mu ne azunnuhu foog naa ko mooy wóoru ko alama ay alxafaas lañ la laaw mokkal moom doom ju góor la fi wala mu raw ko sax léegi moo tax mu ne léegi nag ndax wér naa wéru imaam al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah ne wa hadha isnaadun mawdu' Allahu akbar wal Bahili huwa ghulaamu ghulaamu Khalil kadhaabun mashhuurun bil kadhib wa innama hadha min aslihi min marasil az-Zuhri wa fi hadha as-siyaaq alfaadun munkar imaam al-Hafiz ibn Rajab mu ne gi nga sarat bi ñu gisoon sànq fi <laughs> riwaayati ahmad ibn muhammad ibn ghalib al bahili qaala xaddatana muhammad ibn abdullah abu zayd al madani qaala xaddatana al mughira ibn abdirahman qaala xaddatana malik qaala ani zuhri imam malik ne <laughs> ani zuhri jële ci zuhri an ubaydillah ibn abdullah an ibn abbas mu ne mu ne càllale bii nii moom mawdu' la mooy lu ñu créé la mais de toutes pièces dañ koo famante amut lan moo tax imaam nga mu ne wal baahili yu noonu wal baahili gis nga al baahili boobu ci sanad bi ahmad ibn muhammad ibn ghalib al baahili mi huwa moom mooy gulaamu xalil ngonis xalil so kazaabun kàcc kat la bu mag mashhuurun ku siiw la bil kadibi ci nar mais kooku xanaa yow xamoo kuy kooku mel da nga ko mais lu tax nga wax mu ne yow xanaa xamoo kii càllale bi mais moom mi al-Bahili bii nii moom mii nii Ahmad ibn Muhammad ibn Ghalib al-Bahili mais kazzabun mashhurun bil kadhib kàcc kat international bu feeñ bu siiw la ci kàcc xam nga am na nit ñoo xam ne noonu lañ mel ah. nit ñoo xam ne moom ñoom la ñu yooyu érifyi bu ñuy jege si sax ñu naan érifie ngi ñëw ku e, gaa yi RF ñëw na de wala RFM ñëw na gaa yi léegi bu yoboo nag ngeen xool ku nekk li ngay waxati nag ko seet ndax wallaahi ku fi wax dara dina ko yokk yokk tëj ko ci dëkk bi bu yoboo ngeen tëj seen gémmiñ yi mu ne kii nag moom comme ñooñu lay comme bu doon tey liñ naan ab érufi la rek kazzabun kàcc kat la mashhurun bil kadhib ku ku waaye ku siiw ci nar mu ne wa innama hada kantaan ak xadiis bii nii mooy kon waa ji dafa créé sanad bi jaaral ko ci imaam Maalik mu jële ci am Zuhri rahima eh, waddaa yi moom gaa yi moom moom noonu la woona ah, ndax dañuy gis càllale boo xam dañuy xam ne ñii intouchable ndax parfait imaam Maalik mu jële ci imaam Zuhri rahimahullah jëm ci ñii Ubaydillah ibn Abdullah mu jële ci Abdullah ibn Abbas waaye lii lu ko gën a rafet moom noonu la ñuy def moo tax kaddaab bi da ngay dégg ñu naan sëriñ diw moo ma nettal maa ngi wàcc sëñ bi wala ci yàlla man maa dégg ci sama nopp bii maam Abdul Aziz radiyallahu anhu ne alors que lépp kadib tàcc dëgg la du dëgg noonu lañuy def xam nga buñ nee maam Abdou nee na rahimahullah eh, baayam nee na Seydil Hadji Malick nee mu wax mais yow instant bii yow xam nga lan ngay wax léegi yow mooy ne maam Abdu ba ci baayam loolu jarul loolu intouchable léegi nag mais problème bi nag mooy nag noonu la ñuy def mooy ndeke waa ji moom mimma amilatu aydi yaday moom loolu ay loxoom a ko créé min muxihi la ko génne mimma nabata mimma nabata min ci li génn ci juuram gi fa la ko créé teg ko ci mel épinière bi la ko génne Euh, léegi moo nag mën a waa la mashhuurun bil kadib aka siiw ci kàcc sax waa ji mu ne lii dégg nag ci affaire bi xaaral wa innama hada min asli gis nga lii nii mu nettali nii ci Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu kon yeneen ci ma lay saa ma ko wax mu ne loolu ci marasilu Zuhri la ci marasilu imaam az-Zuhri te loolu nag marasilu imaam az-Zuhri yi euh, am na boroom xam-xam yoo xam ne dañ ne noonoo yooyu laa yufraxu bihi duñu ci Zuhri bu defee maraasiila bi li ci ëpp day da'if am na ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi loolu lañu wax mu ne wa fii hada siyaq te ci lii nii mooy e, xadis bi mu nettali nii nii waa ji al-Baahili bi al bi Ahmad ibn Muhammad ibn Ghalib al-Baahili alfaazun munkar am na ci ay terme yoo xam ne ci biir xadis munkara yu ñu yu ñu yu ñu ñaaw la yoo xam ne mooy deme wa demewul noonu ku déggee xam ne noonoon lii day wane ne mooy ne san kolpa san kolpa <laughs> eh ah, oo xam ne ku ko kii rek doo ko d'accord mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Rajab wa axraja al-Bayhaqi min riwaayati Yunus mu ne imaam al-Bayhaqi nag soloona jële ci riwaaye Yunus kan mooy Yunus ibn Yazid al Ayli moom lañ doon wax keroog ba juum naan lu ne ñu tudd ko fi Abdurrahman ba ñuy wax ci <laughs> imaam ibn Wahb Yunus ibn Yazid al Ayli mu jëlee ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi qaala imaam lii nag mooy li nga xam ne lii moo jub mu ne qaala imaam az-Zuhri ne mooy mursal la moom moo ko wax xam nga taalibe saxaaba la moom imam Zuhri ci saxaaba yi seen taalibe yi ci la bokk moo ko wax mu ne xaala maani Zuhri imam Zuhri ne bala xanaa jote nañu gisoo am na aw awwala këne mooy moom dafa créé kaay lay waa ji riwaaye moom ba ba bu jokkaloo ba ci Abdullah ibn Abbas alors que imam Zuhri li mu wax dafa leer da ne bala xanaa jote nañ anna awwala man jumi'a mu jumi'atil jumu'a bil madina qabla an yaqdamaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa jama'a bil muslimin Mus'ab ibn Umayr ki nga xam ne moo njëkk a dajale nit ñi àjjuma julli leen avant yenente mi alei salatu salaam di agsi di dégmal ci madina ala saakin afdalu salaatu wasalaam mooy Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu wa arda Mus'abul xayr mu ne war a waa Abdurrazzaq imam Abdurrazzaq boroom al-Musannaf ci téereem bi an Ma'mar mu jële ci Ma'mar ibn Rashid an Zuhri mu jële ci imaam Zuhri qaala imaam Zuhri ne gisoo lépp moo pour moo lan la la imaam al-Hafiz ibn Rajab defal nii mooy pour wan la ne waa jële kaddaab la mashhurun bil kadhib bi moom moo ko defar mawdu' isnaaduhu mawdu' xam nga ne la lii nii wa innama hadha min aslihi min maraasil Zuhri lii cosaanam ci mursalu Zuhri yi la jóge mais du ne daa am càllale ba Abdullah ibn Abbas lool nag la lay indil par benn benn ne la waa Abdu imaam Abdurrazaaq solo na rahimahullah jële ci imaam Ma'mar imaam Ma'mar jële ci imaam az qaala imaam az wax ba'atha Rasulullah yonent mi alayhi salaatu wa salaam na Mus'ab ibn Umayr di Seydina Mus'abul Xayr Mus'ab doomi Umayr ilaa al-Madiina yónni leen waa alul ngir li yuqri'ahumul Qur'aan ngir mu jàngal alxuraan loolu gisoon nañ fasta'dana rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an yujammi'a bihim fa fa adana fa adina lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa laysa yawma'idhin bi amir walakinahu intalaqa yu'allimu ahla al-madina mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa yónni Seydina Mus'ab ibn Umayr Madina ngir mu jàngaleen alxuraan Seydina Mus'ab daal di ñaan ndigal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ngir mu dajale jullit ñi ci bésu àjjuma yonent mi alayhi salaatu salaam daal da ko ci jox ndigal te mën a bés boobu jamono yooyu moom nekk woon njiit ndax dañ ko fa yóbbu woon rek ngir mu jàngale waaye moom walakinahu yan intalaqa yuallimu ahlal madina dafa demoon ngir jàngal ñi jullit waalul madina waaye yasrib jamono joj seen diine mu ne wa zakara ba léegi imaam alxaafiz ibn rajab wa zakara abdurazaq imaam abdurazaq tudd na an ibn jurayj jële ci ibn jurayj ibn jurayjin hushaymun ibn jurayjin mooy ñi njëkk bind kii maalik imaam hushaymun maaliki ñooñu nga xam ne ñoo njëkk bind ci kii xadiis yooyu hushaymun maaliki mu ne qaala moom imaam ibn jurayj mu ne rahimahullah qultu ñu ataa nee naa ataa man awalu man jumia dama laaj sayyidina ataa ne ko waa kan moo njëkk a julli àjjuma dajale nañu julli àjjuma qaala rajulun min bani abdiddaar zaamu qultu afa bi amri nabi qaala fa ma nee na man ibnu Jurayj ji dama laaj Ata ne ko man awwalu man jumaa ana kan mooy ki njëkk dajale ñu julli àjjuma mu ne ah qaala mu ne moom Ata rajulun min bani abdiddaar benn góor bokk ci waa bani abdiddaar mais bani abdiddaar Seydina Musab lan mooy càllalam ci ñoom ñii la bokk waa Banu Abdiddaar mooy cosaanam zaamu euh, mu ne ñoom nee nañu zaamu mooy rajulun min Abdiddaar zaamu mooy dane ataa dane mooy dafa wax li nit ñi wax moom engagé wul la lii la na ne nee nañu nag këne benn góor bu bokk ci waa Banu Abdiddaar way xaa Banu Abdiddaar waa daar boobu la bokk ci Quraysh mu ne loolu lañu wax léegi nee na man ibnu ji ma ne ko waa loolu moom fa bi amrin nabi afa bi amrin nabi ndax lool di ndigalu yonent mi alayhi salaatu salaam la leen dajale mu ne ko waa bu dul loolu kan moo koy def amma ana ci kan ndigalu kan lay defe lool mu ne wa axrajahu imaam al-Hafiz ibn Rajab rahima wa axrajahu al-Athram min riwaayati ibn Uyayna al-Athram bi Euh, bokk na ci ñuy kii ci euh, ah euh, imaam ahmad rahmatullah alayhi toxal ay kiiwam mu ne kon wa axrajahu al asram asram soloona gén min riwayat ibn uyayna ci yo ci riwaya imam ibn uyayna di sufyan ibn uyayna an ibn jurayj ci ibn jurayj mu ne ah, wa indahu mu ne foofu qaala naam fa man foofu dafa leeral ne ata dane ibnu Jurayj waaw ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wa moom fa man kan moo koy jox ndigal qaala ibnu Uyayna imaam ibnu Uyayna sami'tu man yaqulu huwa Mus'ab ibn Umayr Mus'ab ibn Umayr ndax fële dane rek rajulun min bani Abdid Dar même bu dee Seydina Mus'ab ci ñoom la bokk mais tudduloon kan la mais xam nañ ne kooku noonu kan la mooy Seydina Mus'ab léegi imaam al-Hafiz Rajab ne wa lidhalika nassa al-imaamu Ahmad boo gisee lii leen nag moo tax imaam ibn imaam ahmad ibn muhammad ibn a ibn hanbal ne moom daldi yaxal këne ci riwaay fii riwaayati abi taalib ala anna nabi huwa amara mus'ab ibn umayr an yujammi'a ci riwaaye boo xam ne abi taalib moo ko jële ci moom mu yaxal ne këne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ki nga xam ne moom mu ba Abu Taalib maamu yonent ba kii ba papa Seydina Ali ah. ah non imaam Ahmad ku jël ci moom <laughs> voilà ndax tur yi léeg-léeg surtout wolof damaa seetlu ne <laughs> ñoom yàkkamti nañ nir moom moom bu tur bi niroo ñu naan diw la moo tax c'est pas possible euh, toog naa fii gis ci télé bi gars yi euh, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani le fait que ñoo xam ne ndeysaan pourtant Sénégal bon ku jàmbaari la en tout cas gars yi lañ ko jàppe mais mu ne Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani rahimahullah fekk ci imaam al yi la doon waxtaan ba doon wax daan doon waxtaan mu ne Muhammad ibn al-Hasan dane Muhammad ibn al rek après mu ne bu doomu Muhammad ibn al bu doomi Abu Talib kii bu doomi eh, Euh, Ali Seydina Ali radiyallahu anhu moom li ko ci kii rek mooy Xasan bi rek kon Seydina Ali la lool moo tax ñuy préciser ne te loolu loolu sori na <laughs> non Ash-Shaybani yi du moom bokkuñu moo tax ma ne moo tax ma ne nañ préciser ndax ñun wolof dañoo tàmm bu tur yi ñu rek ñu ne diw la même bi la moo tax Anas ibn Malik Malik Seydina Anas euh, Seydina Malik boroom ngir mi nga dégg waaye loolu man xaw ma sax naka la ko ñun mën a waxe waxatuma laa ñu koy bind ci téere ci ay livre këne imaam Maalik boroom ngir mi moom doomu Seydina Anas saxaaba bi la mais loolu nan la ko nit mën a waxe c'est impossible c'est pas loolu du loolu imaam Anas Maalik ibn Anas al-Asbahi moom maamam moo doon saxaaba radiyallahu anhu maamam imaam Maalik su boroom ngir mi maamam moo doon saxaaba waxatu nga naan ma bàyyi nga naan baayam mooy imaam ma mooy Malik ibn Anas ibn bële du moom moo tax mu jaral leeral boo gisee yenn ñuy taxaw du perdre temps ndax dañuy bañ confusion boobu te da gis ñoo xam ne ci diine ji lañ leen xam ne di ko wax léegi loolu nag lu jar a def ay kii la ay voilà leeral kon moo tax ma ne kii fii riwaayati Abi Taalib bi du Abu Taalib bëri ah <laughs> mooy imaam ci imaam ahmad benn ci ñuy jële ci moom ku tudd abu taalib walla ala anna nabi que ne nent mi alei salatu wasalaam huwa moom amara mus'ab ibn umayr moom moo digal mus'ab ibn umayr an yujammi'a bihim bil madina que looloo tax yonent seydna ahmad ci riwaay boobu ne sey yonent mi alei salatu wasalaam mooy ki digal seydna mus'ab mu dajale nit madinatul munawwara mu ne wa nassa ahmadu aydan ala anna awwala jumaatin jumiat fi l islaami al jumaat allati jumiat bi madina ma Mus'ab ibn Umayr kene jumaa bu njëkk bi nga xamante ne moom lañu dajale àjjuma julli ko mooy ci lislaam mooy bi nga xam ne moom lañ julli ak sayyidina Mus'ab ibn Umayr foofu la ci madina mu ne loolu faqad taqaddama mithlu an Ata wal Awzaa'i te loolu ja romb na léegi wax ju mel nii ñu jële ko ci sayyidina Ata ak imam al Awzaa'i léegi moom mu ne kan moo wax imaam alxaafid ibn rajab mu ne fa tabayyana bi hada anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amara bi iqaamati aljumuca bilmadina wa lam yuqimha bi makka wa hada yadullu ala annahu kaana qad furidat alayhi yawmu alayhi aljumuca bi makka mu ne lii nag day fi lay leere këne yonent bi alayhi salaatu wa salaam umira bi iqaamati aljumuca amara bi iqaamatil jub dafa joxe ndigal ñu taxawal julli àjjuma madinatul munawwara alayhi salaatu wassalaam ala saakina afdal salaatu wassalaam walam yuqimaata moom ci boppam taxawalu ko defu ko bi makka makka wa hada lii nag yadullu day tegtale annahu kaana qad furida kueni àjjuma farataaloon nañ ko biir makka avant muy ñëw madinatul munawwara euh, te xam nga loolu sax boroom xam-xam yi dafa am wuute incha allah dinañ ci ñëw incha allah dinañ ñëw bu ñuy wax ci saar boobu noonu dinañ ci ñëw ah incha allah ndax ñu ngi ci àjjuma dañu bëgg bala ñu fee génn ñu xam lii dañu nekk ci kañ la après ñu dugg ci ahkaamul jumaa àjjuma ahkaam yi ndax waxoon nañ la ne partie médinoise moom ba léegi ñu ngi ci Makka ndax lan moo tax arrêté bu ñu euh, gàddaay bi ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ku gàd ko koo xam ne da nga ànd ak moom mu jóge ci tukki. jël ay bagages teg ci kaw waruwaayam di dem bala nga arrêté foofu di jeexal phase boobu il faut mu wàcce waruwaay kiiwam yooyu bagage am yooyu ba teg ko ba dal tegagul nag dalagul àggagul ndax mu ngi ci yoon wi loola tax àggaguñu mooy ba léegi nii moo tax ñu continuer moo tax phase bii nii incha allah di médinoise bi moo gën a gudd fopp xam nga bu Makka bi xaw na gudd tuuti. même bu dee gudd la ndax waxuñ fi tous waxu dundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu naan ay cent et quelques fichiers loolu ci Makka rek loolu du dara moo tax waxuñ fi naada léegi loolu nag da ngay gis ne Makka la mais imagine phase Médina même bu dee màkka ëpp ay at treize ans fii dix ans mais foofu nag fa la atte yi moo tax mooy gën a gudd comme que nag dañu ñëw ci foo xam ne ajjuma lay wax bala ñu fee génn moom insha allah dañuy leeral ko te ajjuma mu leer benn yoon ñu daal di continuer insha allahu taala loolu mooy méthode bi te loolu annoncé woon nañ ko ci début ba walillahi alhamdu léegi nag mu ne wa mimman qaala inna aljumuata furidat bi makka qabla alhijra abu hamid al min ash-shafi'iyya mu ne te bokk na ci ñi nga xamante ne nii dañu ne ajjuma dañ ko farataal makka laata gàddaay gi muy Abu Hamid al-Isfirayini bokk ci ulama ash-Shafi'i Abu Ya'la ak al qaadi Abu Ya'la e, moom it wax na ko mu ne wa ibnu Aqil ak Aqil mu ay Hanabila Abu Ya'la mu ne fi xilaafihi al-kabir fi umdati al-adilla mu ne wa huma min al-hanabila wa kadhalika dhakarahu ta'ifatun min al-malikiyya minhum as-suhayli wa ghayruhu lii wax nañu ñan ñoo waxoon ne Makka lañ ko farataal sauf que li taxoon ñu la woon Makka euh, riwaaya ba ne woon que nee nañ saar saam du ko julli foofu moom lañ la woon looloo da'if waaye wax yi jumhuur ñoom ñoo la waxoon saar bi ñoom fi ñu ko tegoon dañ ne saar bi madame yii la. taw yonent mi alayhi salaatu salaam saxul wax nañ dëgg saxul que ne julli na foofu waaye nag digle na gis nañ ne digle na kan Seydina Mus'ab ibn Umayr ah dinañ ñëw après li imaam al-Hafiz waxoon rahimahullah ibn Hajar te gisoon nañ ko ba ñuy def tarjuma As'ad ibn Zurara di wax seen Seydina Mus'ab euh, ba muy nekkee foofu insha allah kon imaam al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah mu ne kon mu ne kon ñi wax loolu que dañoo faratal. julli euh, ajjuma Makka laata yonent mi alayhi salaatu salaam di gàddaay mooy Abu Hamid al-Isfirayini al-Isfirayini ci ulama yi mu ne wal qaadi Abu Ya'la ak Ibn Aqil ñooñu ci al-Hanabila lañ bokk mu ne tamit tudd na ko benn mbooloo ci Maalikiyya yi rahmatullah alayhim bokk na ci imaam as-Suhayli mi nga xam ne borom Rawdul Unuf gis nañ ko xoon nañ la Suhayli moom mu ngi dëkkoon fii. Espagne gii la dëkkoon as-Suhayli Andalusi rahimahullah mu ne nag moom imaam al-Hafiz ibn Rajab balee bi muy continuer wa amma kawnuhu lam yaf'alu bi Makka fa yuhmal ala annahu innama umira biha an yuqimaha fi daaril hijra la fi daaril harb wa kaanat Makka idhaaka daara harbin wa kaanat Makkatu idhaaka daara harbin léegi nag ñoom ñi wax lii ne farataal bi màkk la woon léegi ñu ne le fait que nag léegi nga laaj leen mais naka lay suñu borom di farataale mbir yonent mi alayhi salaatu salaam ba pare moom du ko def mu ne le fait defu ko woon Makka mooy ne soit muy ne yenu këne mu yenu këne euh, dañ digal bi dañ ko koo digal farataal ko ci moom mais farata bi bu ko ñëwee ba koy def na fekk mu nekk kër goo xam ne këru gàddaay gi muy Madina na koy defee foofu mais pas Makka waaye bu mu ko defee ndax Makka këru xeex la woon mooy kër la goo xam ne dëkk la boo xam ne yéeféree ñoo fa ëppoon ñoo fa newoon ñoo fa ëppoon dañoo yoroon lépp doon buum di buum ni te jamono yooyu Makka noonu la meloon mu ne ta jullit ñi lam yata Makka euh, euh, walam yatamakkanuuna fiha min idhaari diinihim wa kaanu xaayifiina ala anfusihim wa lidaalika haajaru minha ila al madina te li fait la fait que tamit mënuñ ko fa taxawal mooy ne jullit ñi amuñoon benn possibilité di fa wane seen diine comme niñ ko gisoon moo taxoon ñoom ñu jóge fa sax mettit yooyu persécution yi dañu nekkoon ñoo xam ne ci insécurité ak ragal tiit lañ newoon ci seen bakkan d'abord looloo tax sax ñu jóge fa gàddaay dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam léegi mu ne wa qad ruwiya an ibn sirin anna tajmii al ansaar bil madina innama kaana an ra'yihim min ghayri amri nabi sallallahu alayhi wa sallam bil kulliya wa anna dhalika kaana qabla fardil jumaa léegi kon gis nañ ñaata wax waa jumhuur nee nañu mbir mi madina la woon wax nañ seeni wax ci suuratul jumaa ak yooyu loolu wax nañ danañ ci gine ñëw insha allah ci saar boobu euh, léegi am ñu ne Makka la woon mais wax bu njëkk ba waxoon ci xadiis ba loolu wérul xadiis bu wérul mais yu Musab ibn Umayr yi nga xam ne moom bi mu ko yónnee la ko digal loolu day koy wane ci maraasilu Zuhri yi rahmatullah alayhi te lool imaam Ahmad wax na ko Ataa wax na ko imaam al-Awzaa'i rahimahullah rahmatullah alayhi ak ñi nga xam ne moom la la tuddal eh, imaam eh, eh, al nii ak kan ñoom imaam as-Suhayli ak ibn Aqil ak ñi nga xamante ne nii ñoom la tudd abu imaam al-Qadi Abu Ya'la rahmatullah alayhi léegi mu am beneen wax mu ne solo nañu ci Muhammad ibn Sirin rahmatullah alayhi mu ne gis nga dajale bi ansaar yi xam nga waxoon nañ la Asad ibn Zurara lañ la dajale woon radiyallahu anhu comme ni Ka'b ibn Malik wax ci xadis boobu ñu gisoon bu euh, seyna euh, Muhammad ibn Isaaq bi euh, rahimahullah mu ne seen dajalo googu mu neen dajaloon ngir julli àjjuma mu ne loolu ci seen xel la mooy lu ñu xalaat la woon lu ñu toog xalaat ne lu rafet la ñu def ko te nekkuloon ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci benn yoon bil kulliya du benn yoon bu leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxoon mooy ijtihaad la bu ñu defoon laata te loolu dafa nekkoon laata ñuy faratal àjjuma léegi loolu euh, benn ndax waxu imaam ibn Sirin boobu euh, doomu imaam Ahmad ibn Hanbal bi di Abdullah moom daal dina koy soloo mais imaam ibn Sirin moom dana nubbitu annal ansaara nettali nañ ma da gis ne yépp mu ay mursal la dañ maa nettali avant que ne lansaar yi laata yonente mi lay salatu salaam di gàddaay xaalu law nadarnaa man waaye ñun de buñ gisoon benn bi buñ jàppoon benn bés daal faj tamaanaa fii ñu dajaloo fi daal di fa zakarnaa ñu ñu daal di ko suñu biir bi nga xam ne moom lañu yàlla xéewale ñu ne bésu àjjuma ñenn ñu ne nañ def bésu samedi ñu ne ah non non bugguñu nag di bokk bés yahuud yi laa nu jaami'u yahuuda fii yawmihim ñu ne bésu lundi ñu ne non jeudi non euh, dimanche yawmal ahad ñu ne non du loolu bésu nasaraan yi la léegi nag ñu ne xaalu fa yawmal aruba kon nag nañu jël yawmal aruba mu ne loolu lañ doon tudde bésu àjjuma ñu daal di dajaloo ci këru Asad ibn Zurara mu daal di leen rendil benn gàtt ci lañu lekk loolu naka noon imaam Abdur Razzaq tamit daal di na koy solo jële ko ci Maamar mu jële ko ci Ayyub mu jële ko ci euh, Ibn Sirin loolu muy waxu imaam ibn Sirin rahimahullah muy beneen wax euh, mu ne moom kan imaam alxaafiz ibn Rajab mu ne fa waqa fi kalaami imaam Ahmad anna haadihi hiya al-jumu'ati allati jamaa Mus'ab mu ne gis nga wax jii nii nii moom day nettali di wax après moom dina dina mooy ne day lay wax ne lii de lay mel ni lii lay wane après nag mu daal di euh, naq du wax jooju mu ne boo gisee waxu imaam day rot ci waxu imaam ahmad këne ajjuma bi nga xam ne moom la leen Seydina Mus'ab dajale woon moom la moom la kii doon wax Ka'b ibn Malik ci xadiisam bi mu ne woon la nekkoon 40 këne ki leen jëkk dajale mooy As'ad ibn Zurara imaam alxaafis ibn rajab nag ne wa fi hada nadar wax jooju noonu mooy ne am na luñ ciy seedaat këne dajale bi leen Seydina Asad ibn a doon dajale mooy bi leen Mus'ab dajale woon c'était pareil mu ne loolu am na luñ ciy seetaat mu ne ndax day yenu que ne c'est possible que ne dajaloo giñ dajaloo woon ñoom ansaar loolu ci leen ijtihaad la nekkoon laata Musab di fa ñëw Seydina Musab radiyallahu anhu ginnaaw gi nga xam ne nag la fa ñëw jamaa bihim mu daal di leen dajale bi amri nabi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne moo tax loolu ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne wa islaamu xiina idin qad zahara ndax lislaam jamono jooju feeñ na am na doole wa fasha mu tasaaroo wa kaana yumkinu iqaamatu shi'aaril islaami fil madina te c'était possible ñu taxawal li nga xam ne mooy symbole l'islam yi ci madinatul munawwara radi euh, ala saakini afdal salaatu wasalaam mu ne moom imaam alxaafiz ba léegi al ibn rajab rahmatullah alayhi wa amma ijtimaa'u al ansaari qabla dhaalika fa kaana fii bayti as'ad ibn zuraara qabla dhuhuuri al islaami bil madina wa fushuwi mu ne kanta dajale gi nga xam ne moom la ansaar yi dajaloo woon laata mu ne ci kër Asad ibn Zurara mu ne loolu avant l'islam ah di feeñ Madina la ndax l'islam feeñu loon noonu bi muy door a Madina ak laata muy tasaaroo mu ne wakkaana bijtihaadin minhum loolu ijtihaad la woon guñ defoon mooy effort d'interprétation guñ def gis ne lu rafet la ñu def ko ñu daal di koy def léegi Seydina Mus'ab ñëw yonent ma lay saar daal di ko ci jox ndigal mu ne moom imaam alxaafiz ibn rajab moom loolu la gis mu ne bu njëkk bi ansaar yi dañ koo defoon ci seenum littihaad yonent mi alayhi salaatu wa salaam après mu daal di jox ndigal Seydina Musab mu dajale leen feeñal ko ndax bële ci kër la woon alors qu'après dafa gin a sew fiiw mu ne wallaahu euh, euh, euh, alam subhaanahu wa taala buur yàlla nag li nga xam ne moom gàcc ngalaama moom woo naag sellaayam mbàkk naa ko wa ta'ala kawe na alam mooy yi na xam nag loolu la imaam alxaafiz ibn rajab wax ci bi muy shara saxii imaamul buxaari mu nekk loo xam ne lu am solo waxoon nañ la ci jamono jooju këne imaam alxaafiz ibn xajar raximahullah moom ba muy wax ci loolu moom contraire lii nii la waxoon mooy ne ndax nootal la rek moom dafa gisoon ne bu Asad ibn bi que moo leen dajale ci kaw ni wér na moom dafa jàppoon ne nañ jàpp ne wér na waaw te loolu wér na sax lu may wax ni wér na ndax xadiisu euh, Ka'b ibn Malik bi di imaam ndax imaam ibn Ishaq nee na xaddasani leer na wér na eh, boobu benn la ak li nga xam ne moom lañ jële ci marasil yu bari yooyu xam ne bu yàggee dañuy dëgëralante këne Seydina euh, Musab radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko jox ndigal ngir mu dajale leen julleek ñoom jiite leen mu ne woon bañ ci tollee la ne woon man léegi nii la mooy lim dajalee woon moom kën a yonent mi alayhi salaatu wassalaam ndigal li Seydina Musab la ko jox waaye comme comme étranger la day door a ñëw di jàngale mais Seydina As'ad ibn Zurara nga xam ne ñoo doon am di yëpp gisoon nañ mu nit ñoo doon ànd mu convaincre si ñoom Sa'd euh, euh, ibn euh, Sa'd ibn Mu'adh ak Usayd ibn Khudayr ñaari sang yooyu mu fexe ba convaincre leen moom ñoo doon ànd mu ne ndigal li As'ad Seydina Mus'ab la ko yonent bi alayhi salaatu wasallam joxoon mais Seydina Mus'ab daal li koy wax As'ad ibn Zurara moom nag mu dajale ñu ngi ndax moom la moo ci gënoon siiw ci foofu ci wàllu l'islam moo tax bañ ko gisee ñoom ñu meroon ñoom Seydina Sa'd ibn Mu'az ne Asad ibn Zurara xam na ne moos waay waay bu nekkul woon ne yaayam sama sama sœur la sama man mii ni yaayam laa ci côté damaa bokk ak yaayam ah, dama koy kon dinaa man maa koy régler sama bopp yow Usayd ibn Khudayr demal mu ne moo tax moom comme que moo gis woon mu jox ne ko mu wax ko ndigal li ne yonent ma lay saar saar nee na julli àjjuma mu jox ko ndigal moom mi xam mu daal di nag dajale leen ñu dajaloo kër Asad ibn Zurara léegi naa Musab daal di leen jiite comme que moo dajale ansaar yi dañ naan moo dajale moo leen woo dina loolu la imaam al-Hafiz rahimahullah di woon boole gis nañ ni euh, imaam al-Hafiz ibn Rajab moom contraire bi la def moo tax mu ne fa waqaa fi kilaa kalaami imaam Ahmad anna hadhihi al-jum'ah jama'a Mus'ab ibn Umayr wa hiya allati zakaraha Ka'b ibn Malik fi xadiis yi annahum kaanu arbaina rajulan boobu loolu moom lañ wax nii ne imaam alxaafis moom loolu la gis ibn Rajab ibn Hajar waaye alxaafis ibn Rajab moom dafa gis leneen ne wa fiihi nazar kuene ñaar yooyu benn la loolu lu ñuy seetaan mu ngi ci ndax moom dafa jàpp ne dajale bi njëkk a dajale ajjuma julli ajjuma foofu ansaar yi defoon ko boobu avant Seydina Mus'ab di ñëw la te Seydina Asan da ko defoon ci seen ijtihaad ñoom ansaar yi ginnaaw yonent Seydina Musab yonent ma la saar saar yónni ko fa jox ko ndigal li koo léegi nag ñu ko kiiwee ñu daal di dajaloo gin koo feeñal loolu moom la gën a dëgëral loolu mooy wax yi kon gis nañu historique li nga xam ne moo jëm ci wàllu àjjuma tur bi lan moo tax ñu tugg ko kan moo ko tudde ak tamit ban àjjuma la njëkk a julli loolu gis nañ ko ci lislaam léegi nag ñun ñu ngi ci àjjuma bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli comme ni imaam Ibn Ishaq rahimahullahu taala wax mu ne moom mooy li nga xamante ne nii moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu agsee foofu ci waadi Raanuuna fii Bani Saalim ibn Awf mu ne mu julli fa fil mas fii al masjid alladhi fii batnil waadi foofu ju jàkka jooju foofu noonu bërëb boobu mu jullee woon léegi dañ koo def jàkka joo xam ne moom la ñuy tudde masjidul masjidul jumaa dañ koy woowe jàkka ji nga xam ne mooy jàkkaay ajjuma ji masjidu aljumaa masjidu salaatul juma lañ koy woowe foofu foofu ci waadi Raanuuna loolu nag loolu mooy ci xur la woon waaye léegi ak jàkka la buñ fa def boo xam ne masjidu salaatul jumaa ndax lan li fa la yonente bi alayhi salaatu wasalaam njëkk jullee ajjuma kon loolu mooy li nga xamante ne moo jëm ci wàllu julli yi léegi kon gis nañ loolu lépp lan moo ñu dese après euh, mooy ñu ñëw nag ci ahkaamul jumaa atte yi jëm ci wàllu ajjuma julli ajjuma euh, ak yenn ngëneel yi nga xam ne am na ci ak yi nga xamante ne nii moo ci tegu duñ wax nag yëpp dañuy gàttal lool ndax buñ ko naree def kii wu fiq ko day gën a gudd waaye dinañ ci ñëw ndax ci ahkaam yi tamit ñu ngi ci